a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin seyidina wa nabiyina wa xabibina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci jotaa bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ci ghazwatu waadil qura ghazwatu waadil qura jeexaloon nañ ko nga xam ne xare boobu mu ngi am juste bi yonent mi alayhi salaatu salaam jóge xaybar jóge xaybar dem waadil qura yu mel nii nag moo tax ca dañuy tàmbale xare yi ñaata xare la yonent mi alayhi salaatu salaam xare mu am wuute yenn yu mel nii mooy xare boo xam ne dafa génn fenn jaaraale foofu am na ñoo xam ne buñ koy citer duñu ko boolewaale dañ naan rek dafa jaar waadil qura jàll tudd ghazwatu xaybar alors que xare la woon te gis nañ ni nga xam ne noonu la fa demee ci jataay yi bi weesu walillahi alhamdu wal minna incha allah kon tey liñ waroon a gis mooy ñibbi bi léegi jóge na Xaybar jaar na Waadi Quraaj léegi foofu yit nee nañu nemm mooy yahuud ya fa ne danger bi moom jógeetul foofu nërmel nañ leen mu def ak ñoom ni mu def ak waa Xaybar mooy mu bàyyi leen ak suuf si ñu koy liggéey waaye bu rendement bi amee ñu daal di koy bokk ginnaaw gi aleyhi salaatu wassalaam ah di ñibbi ginnaaw gi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ñibbi loolu lañu imaam ibni isxaaq raxmatullah aleyhi di nettali ci xadiis boo xamante ni moom càllaleem nag mursal la mursal la nag xadiis bi àggut mooy ne ndaxte ne wa xaddatani zuhriyu an sacid bn almusayibi annahu qaal mu nettali imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullah alayhima dane wa xaddatani zuhri mu ne wa xaddatani nettali na ma az-Zuhriyu di imaam Ibn Shihab az-Zuhri raxmatullaahi aley ah an ibn mu daldi jële ci seydina Sa'id ibn muy riwaayat taabi'i an taabi'i muy riwaaya boo xam ne ab taalibe saxaaba moo ko jële ci beneen taalibe saxaaba mooy ñoom ñaar ñoo ay ta bu dee côté boobu ñoo bokk classe bu dee côté ci nekk taalibe saxaaba waaw boobu imaam euh, Saïd ibn al-Musayyib ak Seydina Saïd euh, Seydina euh, Muhammad ibn Shihab az-Zuhri rahmatullah alayhi ñoom ñoo bokk classe kon ñoom ñépp ay taalibe saxaaba léegi riwaaye bu kenn ci ñoom jëlee ci keneen keneen naan hada ci wàllu xam-xamu xadiis riwaayatu saxaaba taabi'i yi naan taabi'i bu dee ab saxaaba moo jële ci saxaaba ñu ne hada wala hadihi riwayatun saxaabiyin an saxaabi lii nettali la boo xam ne ab saxaaba moo ko jële ci saxaaba ñun nag fii taabiin yi la ñam taabiin mooy taalibe saxaaba yi koo xam ne taalibe saxaaba la radiyallahu taala anil jamii kon imaam az-Zuhri loolu mooy càllale imaam ibn Isaaq dane wa haddathani az-Zuhri an Sa'id ibn al mu ne wa xaddatani nettali na ma az-Zuhriyu imaam az-Zuhri raxmatullaahi alayhi an Saciid ibn al-Musayyib mu jële ci Seydina Saciid ibn al-Musayyib loolu moo tax xadiis bi mursal la mooy mursalun saxiix la waaye xadiis bi imaam Abu Daawud daal dina koy solo imaam Abu Daawud moom bu dee moom càllaleem dane xaddatanaa Ahmad ibn Saalix qaala xaddatana bnu wahb qaala axbarani yunus an ibni shihaabin an sacid bn almusayibi an abi hurayra kon gis nga imaam abu daawud assijistaaniyu raxmatullaahi aleyhi ci sunan abi daawud mi al imaam abu daawud assijistaani raxmatullaahi alayhi dane xaddatanaa nettali nañu ab ahmad bnu saalix suñu sëriñ di ahmad di doomu saalix qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu ibnu wahb ibnu wahb mooy kan abdallah ibnu wahb huwa abdallah ibnu wahb almaaliki mooy taalibe imaam maalik boobale ibnu wahb ngiiru imaam maalik boo dégg naan qaala ibnu wahbin mooy wahb bi taalib non seulement maliki la woon mais taalibe imaam Malik la woon muy Abdallah ibn Wahb almadani qaala mu ne xaddatanaa nettalin axbarani mu ne axbarani nettali na ma yuunusu huwa bnu yazid al ayli yuunus ibn yazid al ayli mooy yuunus ibn yazid al ayli moom moo ko nettali an ibn shihaabin mu jële ci seydna abdullah ibn shihaab Muhammad ibn Shihab Abdullah ibn Shihab al-Xawlaani loolu keneen la loolu loolu bokk du Abdullah ibn Shihab Abdullah ibn Shihab al-Xawlaani mooy ki solo xadiisu kii bi moom mooy ganu yaay Aïcha boobu noonu demoon fa après bon mu mu daal koy eh, dalal mu mu fanaan kër yaay Aïcha radiyallahu anha après. Euh, mu gént nag ci guddi gi far yeewu jël ndox mi di di ci di ci kii di ci raxas maniyu bi ba ba ndaw si doon liggéeyal yaay Aïsha radiyallahu anha gis ko daal di koy boole ne kii dafa jël suñu kii euh, suñu ndox mi après yaay Aïsha radiyallahu anha ne ko jaru ko woon jaruloon ngay yàq suñu ndox mi ndax liñ doon am ci ndox bariwul tuuti lañ doon am moom nag dafa gént comme que dafa gént yeewu gis man yu ci kiiwam mu jël ndox mi di ko raxase teg ñoom li ñu am ci ndox bariwul mu ne ko jaru ko woon laqad kuntu axukkuhu laqad kuntu afrukuhu min thawbi rasulillah sallallahu alayhi wasallam farkan fa yusalli fii mu ne ko jaru ko yow yeewu nga <coughs> naa bi mu yeewoo mbir mi dafa wow mu ne ko man dama ko doon xoos yaa dama doon xoos maniyu ci yëre yonent bi alayhi salaatu wasallam farkan ak xoos fayu fa yusalli fii mu daal di fiy jullee mu jullee ci yére boobu doonu ma koon eh, bu woowee nii dama ko doon xoos nga loolu bokk na ci li tax Shafi'i yi ak Hanabila yi rahmatullah alayhi bokk na ci lu tax ñu ne man yu du sobe man yu du sobe mu wuteeg li Maliki Hanafiya yi ak Maliki yi di wax te incha allah nag man yu du sobe incha allah loolu mooy li gën a dëgër. waaye nag fii dadul bërëbu leeral loolu boo demee ci bulughul maram bu suñu sëriñ bi muy def sharaa bi fathul hakim euh, allaam lima fi bulughil marami min al wal ahkam boo fa demee cheikh mohammad moustapha radiyallahu anhu di nga fa fekk di nga gis sharaa na ko gin leer foofu li ñu dugal foofu mooy abdallah ibn shihab bi ma wax non kooku mooy ki solo woon lool mooy gan gi defoon lool waaye kii kii muham kii Muhammad ibn Shihab az-Zuhriyu rahmatullah kon Yunus ibn Yazid al Ayliyu moom moo ko jëlee ci Seydina Abdullah ibn non lu ma naan Abdullah eh, Muhammad ibn Shihab an Sa'id ibn al mu jëlee ko ci Seydina Sa'id ibn al al-jami' moom moo ko jëlee cette fois yi an abi hurayra mooy kon riwaay imaam abu daawud bi ngay gis mook bu imaam abu da isaaq ibn isaaq bi ci kan la jóge boo toppee ci imaam zuhri mooy madaarul xadiis ci ñaari càllale yooyu mooy imaam az moo ko jëlee ci seyna sa'id ibn al-musayyib imaam az moo ko nettali imaam ibn isaaq mu ne moo ma nettali moom mu ne sa'id ibn al-musayyib moo ko nettali sauf que tuddul Seydina Abu Hurayra càllale Seydina imaam Ibn Isaaq bu dee imaam càllale bu sunan Abi Daawud bi boobu tudd na ginnaaw Seydina Sa'id ibn Musayyib mu ne moom dane an Abi Hurayra kon jokkale na ko voilà càllale baa ngo buñ kon càllale bu dëgër la ñoom rekk a ko solo déedéet imaam at-Tirmidhi daal na koy solo ci kitaabu tafsir boo demee ci at tafsir foofule di nga ko fa fekk waaye imaamu muslim ibnu al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullah yi xoole ñoom ñi ñépp ay contemporain lañu ba mu des imaam ibnu Isxaaq imaam Abu Daawud imaam at-Tirmidi ak imaam muslim xam nga imaam muslim imaam kii at-Tirmidi soloo na ci moom xadiis waaw solo na ci moom xaddatani muslim muslim nan la ko waxati muslim la xajaaj yollo yu mel noonu ñoom ay moo ci côté boobu da ngay gis ko imaam muslim dangay mën a wax kon sëriñam la ci loolu imaam abu mi ñoom ñëpp ay contemporain kon imaamu muslim ibn al xajaaj al qushayri an-naysaburi rahmatullah alayhi soloo na ko mais moom imaam muslim moom ci xarma la ko la ko jële ndax dane boo boo demee ci kitaabu euh, mooy almasajid wa mawaadi'u salaa kitaabul masajidi wa mawaadi'u salaa boo demee ci kitaabu saxiix imaam muslim foofu la ko solowee mooy bunt bi mujj waxoon naa nag bunt imaam muslim defu ko bunt bi ñu def baabu qadaa'i salaati al faa'ita wa kayfiyati qada'iha bunta ngi nan lañuy faye julli yi nga xam ne daf la wees daf laa raw yi la rëcc nan ngay faye julli gu la rëcc ak naka lañu koy faye xam nga ñaarooy bokkul fay julli gu la rëcc lool benn affaire la mais nan laa koy faye par exemple man daal toog naa fii ndekete yoo démb ma timis ak gée mais tey ci suba bi ma yeewoo julli naa fajar après julli tàkkusaan tisbaar après sama xel door cee dem wala tàkkusaan jot ma door koo bu te julleeguma tàkkusaan léegi nan laay def nan laay def nan laay faye est-ce que damay njëkk a julli tàkkusaan bi dooru julli yu démb yi ak yu démb yi ma koy julli gée bi laay njëkke ak timis door cee teg timis wala timis laay njëkke door cee teg gée ak tamit est euh, kañ laa koy fay kañ kañ laa koy fay bu ma ko fàttale ko mu mu dajeeg man heure boo xamante ne nii bon dañu gis na yonent bi alayhi salaatu salaam tere ku ci julli est-ce que damay dama ji julli quand walla wala déet xadis boobu da koy régler xadis bi te moom lañuy gis nii euh, bon léegi ndax am na loo xam ne faat xalaatuma ko ci woon mooy tontu question yii yépp euh, bon waa amaana léegi comme que noonu la mooy incha allah dinañu ko gis loolu tamit mooy masala yooyu noonu yi ñu fi wax nii ak yu mel ni mais ba pas nag pas pour pas guddal quoi ndax gis nga ghazwatu xaybar bii ñu génn gis nga yi ñu fi ne dañ koy def dañ koy gis ci ci ci ci fin bi ci àtte euh, yi ak lan lañ ci jànge ci xare bi bari na ah. am na yoo xam ne man instant bii nii teewluwuma ko mooy teewluwuma yan laa ne woon dinañ ci ñëwaat mooy il faut bala may préparer waat cours bi mooy bu ma toog ma toog xalaataat exactement lan ak lan lañ lañ la laan lañ ne woon dinañ ci ñëwaat ci foofu da sinon mooy nañ ko def ba pare ma dem ba dugg ci beneen kii nag sama xel door a dem ni ya masala sàngam de waxoon nañ dinañ ci ñëw ci kii te fàtte naa ko te dama ko fàtte woon gi boo seetloo de waa mu dal ñu ah. si bari na sax ku déglu kii des fois nga gis loo xam ne dañ noonu dañ ciy ñëwaat mais ñu fa mais bañ koy fàttale ku weesu nañ foofu mais du teebu boobaa ñu def ko foofa rek waaw comme rek li yonent mi alayhi salaatu salaam wax ci xadiis bi ñuy gis voilà kon masala yooyu insha allah kon bon dinañ ko ci boole waaw nañ ko ci boole ndax xadiis bi ci nettalib jóge xaybar bii la imaam muslim xoolal càllaleem imaam muslim dane xaddatani xarmalatu bnu yaxya at tujibiyu qaala axbarana bnu wahb qaala axbarani yunus an ibni shihaabin an sacid ibni almusayyibi an abi hurayrata radiyallahu anhu dane xaddatani nettali na ma xarmala tubnu yaxya mooy xarmala ibnu yaxya di kan at-tujibi xarmala ibnu yaxya at-tujibi moom dàkkante la moo doon abu xafs al-misri moom nax saduq la woon mooy ku dëggu la woon euh, euh, xarmala bii nii euh, bon bu dee miin nga madhabu imaamu Shafi'i bu dee miin nga ko te di liir téere imaamu Shafi'i yi dinga nga fa dégg xarmala ibn Yahya ak tuji bi ndax taalibeem la woon bokk na ci ñi nga xam ne ñoo toxal ngiiru ñi nga xam ne ñoo taawu ngiiru Shafi imam ash-Shafi'i taalibeem direct la woon Égypte waaw taalibeem os a xaw ma lan os chair de chair ak os ñu ngeen koy waxe xaw ma ci nan ci nasaraan mooy Harmala boo déggee Shafi'i yi bi naan ñu naan lii mooy riw ànd min riwaayati lii nii mooy bon ñu ne lii imaam Shafi'i moo ko wax mais ñu ngi ko jëlee ci ci loo xam ne xarmala moo ko toxale ci moom mooy xarmala bi voilà ibn Yahya at bi yu Abi Hafs kooku mooy sëriñu imaam imaam Muslim bi voilà xarmalatu ibn Yahya at-Tujibi mu bokk ci onzième tabaqaat bi la bokk tabaqaat tabaqaat onze moom Harmalatu ibn Yahya wax nañ la fi mu dëkkoon Misra ak tuji bi na imaam Shafi'i foofu sax lañ ko denc ndax finalement après ça périple bu rëy bi mu def di wër fu ne so nañ fi mu njëkke mooy mooy ci imaam Malik Makka lu juddoo fu Makka Makka Makka wala Gaza Gaza wala Makka non Gaza Gaza daa Gaza nekkoon Makka fi mu ne bi mu newoon Makka après yaayam yóbbu ko ci imaamuna Maalik Medina voilà ba ni kii après bu nekk foofu jóge fa dem Irak ci mbokk imaam Shaafi kii imaam Abu Hanifa yi wër fu ne la wër Yaman fu ne et finalement Égypte la imaam Shaafi'i Muhammad ibn Idris wala mujj kii nag après madhab bi lu ba am yum ci changé yoo xam ne moo tax ñu naan madhabu Shaafi'i fil qadim fil qadim mooy laata muy ñëw Misra mooy avant avis yi nga xam ne moom la amoon après yu bari da koo changé ndax bi mu demee Misra gis ñoom imaam Layth ci la doon waxee ne ne mais. imaam Layth ibn Sa'd xaritu imaam Malik boobu nga xam ne Medina la dëkkoon mais finalement daf fa jóge daal di dem Misra nag imaam Ash-Shafi'i rahmatullah alayhi moom ba mu demee gisu ko dafa ñëw fekk imaam Layth génn àddina mais mu fekk fa ay taalibeem ak ay ay mbindam ay kiiwam ci la doon waxe ne la mais al-Layth afqahu min Malik walakin al-hadd ma'a Malik ci la doon waxe ne mais mais imaam Layth moom moo gën a dégg fiq imaam Malik foofu sauf que nag bayra bi ak cër bu mag bi même ci domaine fiq buur yàlla imaam Malik la ko jox loolu la mo mooy brillant ci ci domaine taxul yow nga gën faa feeñ te lool foog naa moom képp ku am parcours professionnel même ci liggéey kese même manuel da ngay gis koo xam ne sincèrement génie la ci génie mais nga gis koo xam ne daanaka kooku mën naa nekk taalibe mais kooku moo ba moo moo ami client am ay magasin yu bari am ay atelier yu bari alors que kële nga xam ne mën na koo jàngal métier mi mën naa ñëw corriger ko ci lu bari moom kenn xamu ko lu mel noonu la rek ci foo dem nag noonu la waaw ci boroom xam-xam yi noonu da ngay boroom xam-xam boo xam ne mais waa ji océan Atlantique la nga gis koo xam ne moom ab marigot la mais marigot bi gën a siiw mooy dex gi moom mooy boo gam-gam xam-xamam ab dex la alors que am na koo xam ne koo xam ne xam na ko sax boo gam-gam ab mais géej la géej géej géej mais sauf ko dex gi moom moo siiw moom la nit ñi xam di jariñoo ci xam-xamam keneen ki moom daanaka kenn xamu ko ay ñi ko xam daanaka pukus bam ne sax ñu bari réere nañu loolu nag buur yàllaa koy def <laughs> euh, am na lu euh, sa sekk mbooro doon wax ci yi nga xamante ne ni kenn gënu leen a sonn <laughs> fàtte naa dañ la ko formuler mooy ko di wax wax wax yu yu am solo yooyu ci wàllu wolof di joxe ay yoo xam ne genre proverbe yu am solo yooyu am na boole na ci ñi nga xam ne seen bopp dafa tëju waaw xam na ñi kenn ginu leen seen bopp kenn ginu leen tëju bopp mu ne boole na ci boroom xam-xam bu bëgg a siiw te yàlla siiwalu ko <laughs> voilà <laughs> voilà kantaa imaam al moo tax imaam laysi nii mais mais ku siiw la ci boroom xam-xam ya ah. mais sauf que par exemple yow neel imaam lay génnal ci mbedd mi nga def micro territoire nga ne imam lays laa doon laaj subhaanallah yow moom lays mooy lays lays sax ab tur la lañ lay njëkk a laaj <laughs> duñ la wax lays de lays abatasa lays mais lays lañ lay wax lays kuy lays yow lays moom amul mais eh, imaam lays boobu nag imaam lays ibn Sa'd eh, al misri moom mooy mooy mooy boroom xam-xam ah, boo déggee ñu naan aalimu misra mooy imaam lays ibn Sa'd kon muñ ñëwaatee ci xarmala lañ ne woon voilà xarmalatum Yaxya at-Tujibi taalibe imaam Shaafi'i kon qaala mu ne axbaranaa nettali nañu ibnu Wahb di Abdullah càllale gi mooy càllale imaam Abu Daawud bi à part Harmala génneel a Harmala moom Ahmad ibnu Saalih moo fa ne boo génnee Ahmad ibnu Saalih mi imaam Abu Daawud jële ci moom ki ci tegu mooy imaam ibnu Wahb moo ko nettali mu ne axbarani Yunus même càllale bi la même à part foofu an ibn Shihab imam ibn Shihab moom mooy madaarul xadiis imam ibn Shihab moom moo ko nettali an Sa'id ibn al-Musayyib mu jëla ko Seydina Sa'id ibn al-Musayyib am na tamit noo muy demee nga ne imam ibn Wahb tamit mooy madaarul xadiis ndax dangay imam ñii nii ñëpp mais imaam kii moo gën a kii ibnu Shihab ndax di nga am boobaa càllale imaam ibnu Isxaaq bi càllale imaam Muslim bi càllale imaam Abu Dawud bi yooyu yëpp diñ leen am ci kenn kese la jaar nu mu siiw siiw ci Seydina eh, ibnu Shihab moo ko nettali an Sa'id mu al-Musayyib mu jëla ko ci Seydina Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurayrata mu jëla ko Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu léegi nag def nañ taxriij bi gis nañ kii kan lañ tuddul bi nekk sunan eh, at yi mais boobu dañ koy bàyyi ndax bon day gën a jël temps voilà ndax suñu temps bi daanaka lii nii xaw nañu jëlal genn wàllu liñ war a suñu heure bi tey voilà kon léegi incha allah kon dañuy yem noonu léegi nag kon lan la imaam ib eh, kiy wax léegi comme que ñu ngi ci sa bi ci gën a wér mooy yépp wér yépp wér imaam ibn Sa'd daal moom moo ci mursalun saxiix mais bosam da ngay gis ne kii na léegi xoola kii dane imaam imaam imaam bu dee imaam muslim bi dane kon seydna Sa'id ibn musayyib an abi hurayrata anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam hiina min ghazwati xaybara saara laylahu xatta ida adrakahu l karaarasa dane bi nga xamante ne xiina xafala min gazwati xaybar bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi daal di dëppe jóge gazwatu xaybar di ñibbi léegi Medina waadil Quraa jeex na ñibbi mu ne saara laylahu dafa dox guddi gi yépp la dox xatta ida adrakahul kara dani nga xamante ne ci la ko ngëmmentu nelaw yi nag di dabe arrasa bi ko ngëmmentu gi dabe arrasa mu daldi ñu mu di wax ñu di daldi arrêté di tëdd nelaw mais arrasa mooy da ngay jege fajar gi mooy fajar gi li ci desati taxu ko sori noonu li jàll ci guddi gi moo gën sori fopp li des fajar gi jot arrasa mu daldi di arrêté ne léegi ngir ñu dallu bu dee ci riwaay imaam ibn Isxaaq bi nga xam ne Seydina Sa'id ibn al bi moo ko soloo moo ko nettali mu ne qaal lan man sarafa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min Xaybara fa kaana bi ba'd at-tariiq qaala min aaxiril layl man rajulun yaxfadu la alfajra la'allana nanaam mu ne bi nga xamante ne ni yonent bi alayhi salaatu ci lu jóge Xaybar di dox ba àcc ci lenn ci yoon bi mooy ci bi ñuy ñibbi di dem Medina mu ne man fekk min aaxiril layli boobu guddi gee ngi doon waaj a jeex ndax dañoo doxa doxa doxa doxa doxa dox guddi gi ba sonn léegi nag bon ñu épuisé nag fekk guddi gi jeexagul mais fajar gi soreetul yenn sor yi mu ne man rajulun ana kan mooy góor ci yéen kan moo ci yéen yaxfazu alayna al fajra moo ñuy surveiller fajar gi mooy comme que dañoo épuisé wu mais ñun ñépp mënuñoo nelawandoo ndax siinoo fajar gi dañuy raw léegi nag kan mooy chargé wu ngir moom bu ñuy nelaw moom mu bañ a nelaw ba bu fajar gi xaree mu man ñoo yee ndax kat la àllana nanaam bu ñu ko deful li may ragal man aleyhi salaatu wasalaam mooy bu ñu nelawee duñu ñu yeewu heure fajar dañuy biddanti fa qaala bilaalun mu ne bilaal seydinaa bilaal al muazzin mooy seydinaa bilaal euh, ibn rabaax noddukat bi radiyallahu anhu mu ne ana yaa rasuulallah yaa rasuulallah ahfaduhu aleyk mu ne seydinaa bilaal daldi daldi daldi kii daldi chargé wu ne man ne man yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ahfazu alayka maa lay surveiller fajar gi ba muy jot ma daldi leen yee moo tax ci riwaayu imaam muslim bi mu nee xadd bi mu doxee guddi gi yépp mais mooy ba muy des ci suuf ba mu des tuuti adrakahu hatta ida adrakahul kara ba ni nga xam ne ci la ko ngëmmentu di dugge di di di dale arrasa mu daal di ñu tëdd nelaw mais mooy avant loolu dane wa qaala bilaal mu ne bilaal la lana layl ne ko dañoo bëgg nga surveiller ñu guddi gi mooy bu fajar gi jot nga man ñoo kii léegi mooy gis nañ ci riwaa imaam ibn Isaaq bi nan la ko defe mooy dafa laajte voilà ikla lana layl te loolu moo ñëw ci riwaayu imaam abu daawud bi as-sijistaaniyu raxmatullah ala aljami léegi mu ne mu ñëwee ci riwaa imaam ibn Sa'd bi raxmatullah alayhi mu ne fa nazala rasulullah sallallahu alayhi wa wa nazala an-naasu fa naamu léegi yonent bi alayhi salaatu salaam comme que Seydina Bilaal moom léegi jël na engagement boobu ah léegi nit ñi nit ñi daal di wàcc mu wàcc moom alayhi salaatu wassalaam léegi kii wàcc ñeneen sa saxaaba yi taala anhum daal wàcc après fanaamu ñu tëdd di nag di nelaw bi ñu tëddee di nelaw mu ne wa qaama bilaalun yusalli sayyidina bilaal daal di jóg nag yusalli di julli fa salla maa shaa allahu azza wa jalla an yusalliya nee na Seydina Bilaal nag bon pour pour daldi bañ a toog noonu ndax boo toogee noonu di surveiller ñépp di nelaw nga toog kese defoo dara tem nga jekki-jekki ne waaye tee maa toog waay nga toog rek départ te loolu ku gëmmentu gëmmentu bu baax xam nga mooy bu la nelaw yi dugg doo xam fan la la jóge léegi Seydina Bilaal nag wa qaama Bilaalu nit ñi tëddi nelaw moom mu jóg yusalli di julli mu ne fa salla maa shaa allahu azza wa jalla an yusalliya mu daldi julli li soob buur yàlla mu julli ko mooy muy naafile te gisoon nañu moom la ñoom seydina Abbaad ibn Bishr defoon ak ka xamante ne mooy seydina seydina Ammar ibn Yaasir ci riwaay yi ne ñoom la woon mooy ñaar ñoo ñële aleyhi salaatu wassalaam ba mu jógee xare ne leen kan ba ñëw ci xur woowu benn xur mu ne guddi jot mu ne kan moo ñuy garder tey ñu nelaw léegi am ñoom ñaar ñu ne ñun niñ doon def léegi ñu ne kan mooy njëkk garde kenn ki di nelaw bu ko defee après bu demee ba digg guddi gi moom mu jóg yee keneen ki keneen ki nelaw moom mu daldi euh, monter la garde nan lañ doon kenn ki ne maa njëkk a nelaw keneen ki nan la doon def doon julli ba ni waa ji ñëwee di ko tiire ay flèche ay xeej waa ji nga xam ne ci xare bi dañu faa jàppoon benn kiiwam benn nit ku mu ku mu soppoon mu ne day jël revanche ci jullit ñi topp leen ci guddi gi te yëguñu ko ba mu jam ko ay xeeji xeej mu door a sëgg rekk da doon julli naafile après yee keneen ki Seydina Ammar mu ne ko lan moo tax ma yeewumoon mu ne ko dama ne woon ci saar boo xamante ne nii bugguma ko woon a dagg allahu akbar looloo tax yeewuma la te bu ma xamoon ne bu ma ragalul woon ne bu ma continuer ci saar bi man na maa rey ndax mu ngi koy jam saa bu ko jamee mu continuer mu dindi ko xëcc ko continuer bu ma xamoon ne bu ma continu bu ma ragalul woon ne bu ma continuer ba ni may faatoo man naa nekk danger ci yonent mi alayhi salaatu wa ak jullit ñi bu boobu kononte kon du ma la yee allahu akbar allahu akbar kon ñoom noonu lañ doon def noonu lañ doon surveiller di julli ak saxaabu ba ko defoon ba mu ne woon ba mu ne woon mu mu mu garde leen moom muy garde di garde di garde après eh, moom mais da doon julli mu jekk yonent mi aleyhi salaam di ko xaar di fajar gi jot na looy xaar mais gisu ko nit ñi xaar xaar gisuñu ko liñ jullee bi mu ñëwee yonent mi aleyhi salaatu salaam seen silhouette di ñëw mu ne ah seen waajaa ngi ñëw mu ñëw mu ne ko mbaa ni nga doon noo garde mu ne ko man daal nee na laa doon de dama doon julli waaw di julli di garde di julli di garde mu ne ko yow moom mooy ne xat wajabta mooy ne yow moom matal nga lépp mooy àgg ga mooy ne yow moom li la yàlla tegoon def nga lépp voilà mais ñoom duñ ci mës a dégg ne ah comme que de léegi nag kon c'est bon xoolal ñun ñii kuñ fi ne woon yow léegi yàlla toppatu la dara yow li nga waroona lim la digal yépp def nga ko mention excellente gars fa la ñuy commencer lâcher les euh, bàyyeeku nag bàyyeeku la ñuy def ñuy gis gars ci bac bi nii buñ ko xasee am ni vacances yi kaye dootuñ ko xool kay dootuñ ko xool lâché wu bu dee mention excellente la moom kon nag Seydina Bilaal kon ñoom noonu lañ doon garder kon di na di di julli mu ne kon wa qaama bilaalun yusalli fa salla maa shaa allahu azza wa jalla an yusalli mu daldi julli li soob borom bi mu daldi koy julli moo tax ci riwaaya imaam abu daawud ba imaam muslim mu ne fa salla bilaalun maa quddira la wa naama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa asxaabuhu mu ne buur eh, seydna bilaal daal di jóg julli li nga xam ne maa quddira la li buur yàlla natt ko ne lu toll noonu lay julli keroog gis nga ni ñuy waxe gis nga ni ñuy waxee seen lépp tawxid gu fees dell la maa quddira la subhaanallah hmm. léegi mu ne wanaama rasulullah léegi yonent ma ne saab saab ak saxaaba yi radiyallahu nelaw mu ne ah, fa riwaay imaam muslim bi fa lamma taqaaraba al fajru istanada bilaalun ila raaxilati muwaajihal fajri fa galabat bilaalan aynaa wa huwa mustanidun ila raaxilati falam yastayqid rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wala bilaalun wala axadun min asxaabihi radiyallahu taala anhu xatta darabathum shams Seydina Bilaal nag dafa doon julli taxaw di julli taxaw di julli taxaw di julli ba fajar gi nag li ci des bareetul mu ne fa lamma taqaarabal fajru bi fajar gi jege nag bon fekk nag épuisé na completement julleem ji gën na ko rokk nag ak épuisement ak ak li ñu dox léegi ni def mu daldi wéeru teg war mooy gëléem gi mu gëléem gi tëdd mu wéeru ci gëléem gi léegi mu waajihal fajr jàkkaarloog bu xajar fajar gi xar fi muy jóge fi fajar gi xare direction bi fajar gi mooy bi fii fi muy leere di génn fi muy xare nee nag fa xalabat bilaalan ay naka nakalat wéeru ci kii bi toog wéeru ci euh, naaga gi rek départ nelaw ñaari bëtam yi daldi koy daal koy noot mooy ak nelaw xalabahu nawm fekk moom mu ngi wéeru ci ci ci gi nee na falam yastayqiz gis nga yeewuwul yeewuwul rasulullah yonent bi alei satu salaam yeewuwul fajar gi weesu na ba weesu fajar gi weesu yonent bi alei satu salaam yeewul wa asxaaboo saxaabaam yi kenn ci ñoom yeewul kenn ci ñoom yeewul wala ahadun min asxaabi du kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo yeewu mooy biddanti gu metti lañ biddanti mu ne xatta darabatuhum shams ba ni nga xam ne tàngooru jant bi moo leen yee mu ne fa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam awwalahum istiqaadan yonent bi alayhi salaatu salaam mooy ki ci jëkk yeewu mooy ñu ngi nelaw di nelaw di nelaw di nelaw fajar gi weesu na bu yàgg ba jant bi jóg na fi lii darabatumu shams mooy wane ne du jant bi dafa génn noonu rek ndax buy door a génn noonu di feeñ loolu du tànge noonu mais mu xaw a jóg tuuti ba commencé ba tape bu baax te xam nga foofu Hijaz non Makka gis naa sama benn mbokk bu fa bu fa jógee mercredi passé mais barki démb la naan ma ne foofu fekk fii Lyon bon mu ngi def mu ngi tàng gaay ay 36 degré yooyu maanaan ko yooyu mais affaire bi tàng na mu naan mu naan mais subhanallah mais gis nga lii nii lii nii mais buñ ko amee fële Makka mais mooy neex na ah. yu mel lii lañ doon am ci jàkka ji te lool mooy ci suba gi suba gi lañu doon am lii nii ngay wax lii après ay 46 degré jëm kaw la jëm day kay tàng jër mais bu mel nii 36 degré ñii mooy suba gi lay doon te bu boobaa mooy neex na mais subhaanallah mooy canicule bi di nasaraan yi jooy fii ñoom loolu mooy ci suba gi lañ koy am ñu jàpp ne c'est bon lii moom alhamdulillah gis nga ndeysaan moo tax tout est relatif tout relatif ñun ñi ne fii di jooytu tàngoor ay kii ñoom bu ñu ko amee mu ma mooy alhamdulilah alors que fii ndeysaan kon mooy kenn ci ñoom yonent ma lay sarsam yeewul wala bilaalun du caagante ne bilaal wala ahadun min ashaabi du kenn ci saxaabaami hatta darabatuhum shams ba jant bi rayon solaire bi moo soleil moo tape tàng mu ne fa kaana rasulullahi sallallahu alayhi awwalahum istiqaadan ki njëkk a yeewu ci ñoom nag moo yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa fazi'a mu daal lu jóg ni mu gën a gaawe rasulullah fa qaala mu ne ay bilaal mu ñëw ci bilaal yee ko ne ko ah mais bilaal <laughs> bilaal mooy ay bilaal mooy ah bilaal yow yow de yaa noonu yaa ñuy yaa ñuy yaa ñuy <laughs> yaa ñuy gardeel fajar gi xoolal jant bi de moo ñu far yee ah bilaal fa qaala bilaal bilaal ne axada bi nafsi alladi bi abi anta wa ummi ya rasul allahi bi nafsi seydna bilaal ne ko li li ma jàpp de li la jàpp moo ma jàpp ba ma nelaw jënd naa la sama yaay ak sama baay jënd naa la sama baay ak sama yaay li li la jàpp ba nga nelaw moo ma jàpp ba ma nelaw mooy da dama man bi may nelaw sax yëguma ko bi may nelaw man bilaal yëguma ko waat naa ko jënd naa la sama baay ak sama yaay waaye xoola yonent bi alei satu salaam neew ko mooy nga ne nan mooy xool mooy gis nga moo tax am na kilifa yoo xam ne léegi ndeysaan bon parce que dañ leen a teg fu ñu àggul parce que lenn rek la lenn rek la parce seen maam seen maam mooy mooy sëñ bu mag bi wala seen maam mooy Seydil Xaaji Malik wala seen maam mooy Cheikh ak ah, Cheikh Ibrahim Niass wala Cheikh Abdoulaye Niass radiyallahu anhu foofu rek lañ ko teg man am na ku ma ci nettali koo xamante ne nii sëñ Duga sax ko doon nettali rahimahullah mooy gis nga mais le mais ñàkku mais genre peeru ñàkk ñàkkub ñàkkub xaw ma noo koy tudde sax ñàkkub yar ci la ñàkkub taalibe ci la mais savoir vivre ci la loolu la loolu la ndax ndax dañ mooy dañ koo matu ñu bari ñu bari matuñu ko lu ñépp kenn kenn matu ko ci non am ñu ko mat sauf que ñooñu dañ leen dul faale sax dañ leen dul faale sax xoola ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci xam-xam yi sonn ci sëñ Abdourahman Mbàkke mi moo ñu bari xamuñu ko ñu bari xamuñu ko li muy def noonu la sëriñ ji war a def di moom deful lu dul li nga xam ne mooy li jaadu mais kenn da koo dégg gis nga ko sax ñu koy invité RTS wala di teg ay njàngaleem fenn ci rajo yi nii bariwul na ah. neew ma amul nag mais siiwul par rapport ak ñi nga xam ne daanaka jàngalewuñ defuñ dara utum xaalis politique ci politique bi lañuy wax ak utum xaalis ak wax ci actualité laal nañ suñu maam ak yooyu côté boobu kese nga leen di dégg ñoo ñoo siiw waaye ndax ñooñu dañoo matul li ñu doon ñenn ñi ñuy jiiñ yooyu nga gis ci ñoom yenn comportement yoo xam ne subhaanallah ndax lool c'était grave loolu lool mu wax noonu c'est grave gaa yi ñëw mu ñëw fenn sëriñ boobu ñu koy ganale mais jigéen ñi sonn ci mais dëkk bi dëkk bi mu ñëwoon village bi presque ñépp bàyyi seen lépp toppatoo mais sonn ci togg yi tolool lool mooy benn jour képp ko organiser ay gàmm walla yu mel noonu xam nga ko mooy day yàgg dangeen ci bu yàgg ngeen ci nekk xool nan lañuy ku nekk ban lay def ngeen sonn ci def lépp jour bi jot ñu indi lekk ñu kii sëriñ bi naan xaw ma lekk yi neexul ak yooyu di ko wax noonu yaa subhaanallah ko nga fa nekk loolu ab yar la te mooy sëriñ bi nee te mooy sëriñ bi nee na allahu akbar xoola yonent bi aleyhi salaam gëddul bilaala ah, dafa ay ay bilaal yee ko <laughs> mu ne ko ah ay bilaal mais bilaal bilaal mooy wax àggul sax xoola pour bañ koo gêner àggul sax mais mais bilaal yow de yaa ne woon dang ñuy kii non mais ay bilaal ay bilaal ndax xam na li liñ koy bëgg a wax te gëddu ko naturellement ay bilaal ah bilaal am na ci riwaay imam Abu Dawud dane yaa bilaal eh bilaal yow bilaal ndeysaan Allahu akbar mooy makaarimul axlaaq Allahu akbar Seydina bilaal na ko axada bi nafsi alladhi axada bi nafsi bi abi anta wa ummi ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam Seydina Bilaal ne ko eh, li jàpp li la jàpp ba nga nelaw de moo ma jàpp ba ma nelaw jënd naa la sama baay ak sama yaay ci riwaa imaam Ibn Isaaq bi bi mu koy da ne ko maada sanaata binaa yaa Bilaal Bilaal loo def ba ba loo def ci ñun ba nelaw yow de yaa woon dang ñuy kii mooy loolu la koy jublu mais jaarul sax ci baat bi ci kii bi ñu daal di koy wax li mu wax fee mu ne yaa rasulallah axada bi nafsi alladhi axada bi nafsi qaala sadaqta xoola yonent ba mu ne yonent ba yow ndaw yàlla li li ma li li la jàpp ba nga nelaw moo ma jàpp na nelaw yonent ba sarsam ne ko sadaqta wax nga dëgg allahu akbar allahu akbar sadaqta waxu ko waaye yow loolu du ngàntuwaayow waroon nga ba waaye yow ma ne bu doon kenn ci ñun ma ne waroo woon a chargé wu way luy loolu mooy dinañ la réprimander ba ci kanamu ñépp dangay mujj mel nit ii li gaa yi wax waaw mais say naa bilaal joxe ne ko li ma li la jàpp ba nga nelaw de sàng bi moo ma jàpp mu ne ko wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg léegi nan lañuy def kon mu ne leen faqtaadu mu ne leen léegi Eh, yonent mi aleyhi am salaam ne leen iqtaadu faqtaadu rawaxilahum shay'an mu ne leen léegi bi ñépp yeewoo mu ne leen léegi eh, jóg leen eh, wommat leen ndax alqawadu lii mooy dangay jàpp mooy wommat mooy loo xam ne dangay jàpp géléem gi walla jàpp ci bopp bi jiitu ko loolu mooy loolu lañ naan iqtaada mooy mu ngi wommat alors que bu doon as-sawqu as-sawqu moom loolu mooy xam nga dañ naan wommat mais dëgg-dëgg am na différence ndax euh, bu dee as-sawqu saaka mooy saaqa xam nga dañ naan wommat na mais saaqa ak sawqu dëggantaan mooy li nga xam ne da koy mooy bàyyi ma bi da koy jiital nga nekk nga topp ci ginnaaw comme ni euh, euh, sàmmkat bi yoro ni yoroy def bu yoree gëléem kiiwam eh, bëy yi xar yi nekk ci ginnaawam mooy day nekk eh, ci ginnaaw day nekk ci ginnaaw après xar yi jiitu mu leen di dàq di leen kanalise lool mooy as sawq boobu lañ naan saaqa kanta al qaw al iqtaada al qawdu al qawadu loolu nag mooy lan mooy bu dee ne moom dafa jiitu kon ki nga xam ne day day wommat di di di bay xale bi nga xam ne day yor jàpp fas wi ki ci ginnaaw téye machine bi moom mu jiitu moom mooy jiitu fas wi di di ko jiitu di xëcc ak ni nga gis ñenn ñi def gëléem yi yenn euh, tuwaare gi walla naar yeeg yooyu jàpp gëléem gi jiitu gëléem gi du dox seen ginnaaw loolu mooy iqtaada léegi yonent mi aleyhi salaatu wa salaam ne leen nag def leen loolu iqtaadu faqtaadu ca saase ñu doxal ndigal la rawaxilahum seen war waayi shay'an tuuti mooy dane ne jóge leen fii nañ jóge fii tuuti am na ci yeneen riwaaya yoo xam ne dafa leeral lan moo tax ñu war fee jóge waaw moo tax te tamit fi dem sorewul soriwul moo tax imaam riwaaya imaam ibn Isxaaq mu ne summa iqtaada rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba'irahu ghayra kathir thumma anaaxa fa tawadda'a wa tawadda'a an-naasu thumma amara bilaalan fa aqaama as-salaa fa salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam binnaas mu ne moom imaam ibni isxaaqa ibni yasaar mu ne eh, eh, kii num tudd eh, mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam kon ne leen bi nga xamante ne euh, euh, moo doon wax mu ne summa xtaada ba'irahu ghayra kathir yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di wommat mooy li mu leen digal la def wommat li nga xam ne mooy kiiwam bi fu soriwul euh, géléemam gi téye di di ko wommat foo xam ne soriwul léegi summa anaaxa ginnaaw gi mu daldi yësal gëléem bi fa tawadda a mu daldi jàpp wa tawadda su nit ñi daldi jàpp ginnaaw gi fa amara bilaalan fa aqaama salaa mu digul seyna bilaal mu daldi taxawal julli mooy mu iqaam xam nga loolu lay ki mais ci riwaaya wax eh, imaam Maalik solo na ko xadiis bi imaam Maalik solo na ko si c'est que imaam Maalik soloo na ko te ci boobu dane mais boobu mursal la foofu noonu dane fa amara Bilaal fa naadaa fa fa azzana summa aqaam yonent mi alei salaatu ginnaaw bi ñëwee ba bañ tox ba mu ne ñu jóge fii ñu dem tuuti déplacé wu ci bërëb boobu ñu ne woon ñu door a jàpp ñépp jàpp nee na mu digal Seydina Bilaal fa azzana mu daal di noddu après fa aqaama ginnaaw gi mu daal di def iqaama voilà mais imaam man waxuma lépp sax imaam Abu kii nu mu tudd imaam Maalik soloo na ko imaam ash ci musnadam imaam Ibn Hibbaan soloo ci saxiixam imaam Abu Awaana soloo na ko ci musnadam imaam Abu Nu'aym al-Asbahaani soloo na ko ci bi waa imaam al-Bayhaqi al-Kubraa indi na ko ci Dalaa'il imaam al-Baghawi daal dina koy solo fan la ko solooyee ci sharh sunna moom imaam al-Baghawiyu rahmatullah alayhi kon loolu la fa aram fa fa aqaam seydna bilal daal di nodd euh, après mu daal di nodd après mu daal di iqaam na ci yenn yi dane mu daal di def comme ni doon def ci yeneen jours normal mooy lan mu julli ñaari ràkkaay mu julli moo tax mu ne fa salla bihim subha mais loolu mooy avant ci na ci riwaay yoo xam nañ ne dafa julli comme ni mu doon jullee bu dara comme laata même buñ biddantiwul comme bu ñu biddantiwul mooy lan dañoo julli ñaari ràkkaay fajar hmm? ñaari ràkkaay fajar yi la julli après mu di julli ñaari ràkkaay suba yi nga xam ne mooy farata bi yi muy jiite nit ñi ku nekk dafa julli ñaari ràkk comme comme si léegi euh, loolu it incha allah j'espère que loolu ma ko fàtte mooy naka la ñuy fayee nit koo xam ne dafa yeewu loolu masala la masala la mooy nit koo xam ne dafa biddanti est-ce que day julli ñaari ràkkaay fajar yi nga xam ne ci suuf lay wax ndànk lay wax mais loolu nag du boobu du farata bi ndax nit ñi am na ñoo xam ne dañu jàpp ne boobu mooy faratan ah non non nag nit ku jàpp loolu mais mooy yow ma soo julli fajar kon mooy faj ndax fajar ak suba loolu masoon nañ ko fi leeral que ne bu nekk julli fajar dañ koy woowee julli suba salaatu subh dañ koy woowee salaatul fajri mais en général liñ naan faj rakaatal fajri xayrun na dunya wa ma fiha loolu yonent bi alayhi salaam di wax loolu du farata bi ah. mooy ñaar yi ngay julli di wax ndànk ku nekk di ko julli même boo demee ci jàkka ji lool kenn duñ la ko jiite da ngay julli ñaar kay julli ñaar ki boobu noonu lay wax sinon bu farata bee ko doole fopp fopp fopp fopp moo tax yooyu yu farata yi du nekk naan lii la nii mooy seen gëneel non ndax ñooñu lim seen gëneel dafa dépassé nekk fi di lim seen gëneel rakaatel fajri ñaari rakkaay fajar yi ñoo gën àddina ak li ci biir loolu mooy ñaari ràkka yi nga xam ne naafile la yonent ma saa saa mu ne mu julli mu def fa sanaa kama kaana yasna mu def comme ni mu doon def mooy julli ñaari ràkka yoo xamante ne nii euh, comme ni mu doon def da euh, d'habitude rek la voilà bu ma soon yeewu ak heure fajar normal mu julli ñaari ràkkaay fajar après julli ñaari ràkkaay suba jiite ñépp léegi loolu masala la mooy nit ki bu biddantee ndax dafa am ay possibilité soit moom bi muy yeewu yeewu na heure boo xamante ne fajar gi jeexagul mooy heure fajar gi dépassé gul man fee julli mën na fee jàpp bu dee fa war a sangu set mën na fee sangu set ñëw julli ñaari rakkaay fajar yi julli ñaari rakkaay yi nga xam ne ñooy suba yi nga xam ne ñooy farata loolu benn possibilité la beneen possibilité mooy mu yeewu heure boo xam ne fajar gi jeexagul waaye bu fi naree julli ñaari rak jàpp fi julli fi ñaari rakkaay fajar yi avant muy julli ñaari rakkaay yi nga xam ne farata la fajar gi heure bi day weesu mooy heure bi day génn fajar gi day day day weesu loolu beneen possibilité la beneen bi mooy mu yeewu après bi naaj wi génnee ah naaj wi génn mu daldi yeewu comme bii nii nga xam ne jant bi jant bi moo leen yee léegi mooy léegi ci est-ce que ni muy faye ci kaabu njëkk bi moom lay faye kaabu mujj yolla bi loolu insha allah dinañ ko gis tamit ci loolu ci euh, li ñuy jànge ci ghazwatu Xaybar insha allah euh, bu ma ko fàttewul léegil il faut ma ci yokk bu ma ko fàttewul parce que ça c'est insha allah waa ah insha allah bi sax doyoon na voilà mooy insha allah voilà loolu kese la jarul sax moo ko fàttoo insha allah bu ko yàlla soob soobee bu soobee yàlla suñu yàlla boroom insha allah kon mu ne kon kon mu julli ñaari ràkkaay fajar après mu jiite leen moo tax mu ne fa salla bihimu subha mu jiite leen fajar suba mu ne fa lamma qada riwaa imaam muslim bi rahmatullah alayhi fa lamma qada salaata qaala bi nga xam ne ci la pare ci la julli ci la pare julli ji mooy julli ji jeex na bi mu sëlmalee ba pare mu ne leen man nasiya salaata falyusalliha ida dakaraha fa inna allaha qaala wa aqimi salaata li dikri mu ne qaala yuunusu wa kaana ibnu shihaabin yaqra'uhaa li dhikraa li dhikraa yonent mi alei satu salaam bi mu sëlmalee mu ne leen mooy bien sûr bi ñu defee baaqiyaatu saalihaat ak yi ñuy def ba pare mais mu ne leen man nasiya salaa man nasiya képp koo xam ne dafa fàtte ak salaata julli mais koo xam dafa toog nekk ci ay yitte wala toog nii deful dara mais heure julli dugg mais mu mu fàtte ko xelam newul ci xelam ba ba waxtu weesu waxtu yu weesu nag waxoon naa la du comme liñ naan Sénégal ay wa quatorze heures et quart deux la ñuy jull deux heures la ñuy julli tisbaar yow bu deux heures jotee nga naan julli weesu na déedéet du loolu ah non loolu du loolu ñun Sénégal léeg-léeg heure bi sax dakaar day jot une heure tisbaar jot na en général waxuma tout le temps de il faut vérifier mais des fois loolu dina am wala ay une heure quarante cinq léegi du ne mooy ne yow heure boobu boo jullee une heure quarante cinq am nga julli même bu dee après ga yow nga ne tisbaar yow quatorze heures dafa jot du dara loolu mais il faut nga xam ne heure boobu heure boobu it réellement que ne une heure quarante cinq jot na tamit mais day dem ba tàkkusaan di waa ji jot loolu lépp ci tisbaar la ñun mooy deux ñu ne julli weesu na ndax lan quatorze heures et quart bind te vingt moo jot déedéet loolu suñu càggan la dañuy farata la ñu xam ko nan heure waxtu julli yi voilà loolu leeraloon nañ ko quoi loolu leeral nañ ko walillahi alhamdu wal minna ca sabihatul isra ca subaay isra wal mi'raj loolu leeral nañu ko walillahi alhamdu léegi muy voyage nocturne bi ba fa yonente mi alei satu salaam suba ga loolu leeral nañ loolu te euh, kii ñu ngi ci archive euh, kii kii fichier yi léegi euh, mu ne leen man nasiya salaa lool la mooy nga toog fàtte ba waxtu wi weesu nga sa di ci door dem mu ne nag ku loolu dal ku fàtte julli fal yusalliha na ko julli ida zakaraha bu ko fàttale ko moo tax euh, ci yenn riwaaye yi la ne yenn riwaaye yi man nasiya salaata aw naama anha fal yusalliha mata dakaraha yonent bi aleyhi salaatu salaam dane man nasiya salaa képp koo xamante ni dafa fàtte julli aw naama anha walla boog mu nelaw ba tax julliwul mooy nelaw yi ñoo ko jàpp ba mu julliwul ndax dafa yeewu fekk bon affaire yi weesu mu ne kooku noonu fal yu yusalliha na ko julli mata zakaraha jamono ji nga xamante ni ci la ko fet ci la ko fàttale ko kon loolu la mooy amul léegi nga ne bon kon que nii la demee bon man daal fàtte naa kii yi dama ko fàtte woon léegi ce que je bon naa bàyyi ba timis comme que tàkkusaan la woon wala timis la woon naa bàyyi ba gee jot ma door koo kii déedéet moo tax am na ci yeneen riwaaya yoo xamante ne ni dane ci yeneen xadiis mu ne ida raqada ahadukum an salaati aw gafala anha fa inna allaha yaqulu aqimi salata li dhikri mu ne képp koo xam ne dafa fàtte man ida raqada ahadukum bu kenn nelawee anis salaa mooy nelaw ba julli jot ba weesu muy nelaw aw xafalaanaa wala mu yëgadi ko mooy mu toog mais xelama ci génn fal yu yusalliha na ci na ko julli ida zakaraha jamono jam ko fàttale ko ndax buur yàlla dana aqimis salaata taxawalal julli li zikri ngir di ma fàttale ko léegi nañ ñëw ci affaire boobu nañ léegi nañ jël riwaay imaam muslim bi ñu leeral côté bii ba pare lii mu wax ne xaala yunusu wa kaana ibnu shihab yaqra'uha lidhikra yonent bi alei satu salaam comme daleen ne man nasiya riwaa imaam muslim bi man képp koo xam ne képp kenn ci yéen koo xam ne fàtteetin as-salaata julli fal yusalliha na ko julli ida dakaraha bu ko fàttale ko fa inna allaha ndax buur yàlla kat azza wa jalla qaala dane wa aqimi salaata taxawalal julli li dikri ngir di ma fàttale ko ngir di ma tudd voilà mais bu dee lii nii bu dee firi bi danga naan mais firi bi ban lien la am ak ku fàtte ku koo xam ne dafa nelaw wala dafa fàtte julli ndax dane taxawalal julli pour di ma fàttale ko waaw xam nga yonent Yàlla Muusaa la doon wax lii wa aqimi solaatali li zikri voilà alayhi salaatu wassalaam mais yonent Yàlla saa saam ne lii ndax buur yàlla lii la wax moo tax mu ne qaala Yunus Yunus nee na nag moo ibn Yazid al Ayli mi mi nekk ci càllale bi te mu jële ko ci imaam Ibn mu ne wa kaana Ibn Shihab ka mu ne sama sëriñ nag imaam Ibn moom doon loon wax bu doon nettale xadiis bii doonu ko woon jàngi nii da doon wax yaqra'uha lizikra moom da doon wax imam ibn Shihab au lieu mu ne euh, li zikri moom da doon wax wa aqimi salata li zikra voilà léegi nag bu dee ne li zikra boobu mooy boobu nag mooy mooy mooy dëppoog li tax yonent mi alei doon ko wax fii ndax wa aqimi salata li zikra loolu mooy lan loolu mooy taxawalal julli ci jamono ji nga xamante ni danga koo fàttaliku ndax ak zikra mooy loo xam ne jamono mooy dama ko mooy ak fàttaliku alors que li zikri li mooy pour di ma fàttaliku ndax lam bopp day tekki lam day tekki ngir nga may fàttaliku li tuzakkirani fiiha nga may fàttaliku ci julli ji te doo ko def ngir ngistal da nga koy def uniquement pour man voilà di ma sant ci biir julli ji loolu la léegi alors que li bu dee li mooy taxawalal julli ci jamono ji nga xamante ni tatazakkaruha fil waqti alladhi tatazakkaruha fii taxawalal julli ci waxtu wi nga xam ne danga koo fàttaleku moo tax imaam Ibn Shihab doon ko jàngale woon kon loolu moo dal li nga xam ne mooy julli ñi keroog bi ñuy dëpp léegi nag am na yeneen riwaaya gis nga gis nañ xadiis bi leer na imaam euh, kii euh, ibnu hur abu hurayra radiyallahu anhu dane bi ñu xam ne alam ma qafala rasulullah sallallahu alayhi wasallam min xaybar bi yonent bi alayhi salaatu salaam jógee Xaybar la lii xew sauf que te loolu fi lañuy jeexe tudd ko ama ana bii di ñëw ñu indi yeneen riwaaya yoo xamante ne ni ndax affaire bi dafa indi lënt lënt ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim kañ la affaire bi xewoon mooy nelaw gii ñu nelaw biddanti ci guddi ci julli gi kañ la xewoon kañ la xewoon loolu dafa indi Euh, li nga xam ne mooy wuute ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim lu tax a ah, ndax ñoom dañu ne ndax dafa am yeneen riwaaye riwaaye boo xam ne xoolal mu limal la riwaaye Seydina Abu Qataada al-Haaris ibn Rib'i al mu nettali lu mel nii loo xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam dañu jóge ab xare yonent mi alayhi salaatu salaam ak saxaaba yi ñu biddanti déglul benn ngoo ñu am keneen muy Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nettali nettali bu mel nii boo xam ne yonent mi alayhi salaatu dafa jóge woon ab xare daldi la biddanti riwaayu imaam Maalik ci Muwatta boo xamante ne mursal la mu ne kii yonent mi alayhi salaatu dafa jóge woon Makka di ñibbi Medina ci yoon bi muy ne ñu biddanti am yeneen riwaay yoo xam ne dañu ne loolu Tabuk la xewoon comme riwaay bi imaam al-Waaqidi solo ne loolu Tabuk la woon li mu wax moom ne Tabuk la woon léegi mooy riwaay yi dañoo bari yuy wax ci loolu mooy riwaay yiy wax loolu am na ñoo xam ne dañu ne bon non non la woon mooy Hunayn la la la la kii jóge woon yeneen mi alayhi salaatu salaam après ñu daal di biddanti loolu lépp ay wax la léegi yéegi nag euh, lan naka lañuy boole yi nga xam ne ñooy riwaaye yooyu ak est-ce que même nettali bi la woon est-ce que même même xew-xew bi la woon est-ce que ci même xew-xew bi la yii yépp la la biddanti bi xewoon est-ce que ci bii la woon yeneen yi ñu juum wala yu mel noonu loolu incha allah la ñuy gis léegi ni ñuy def mooy dañuy gis yeneen riwaaya yooyu gis nañ bi nga xam ne moo wax xaybar muy bu Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu taala an te wax nañ la ne Seydina ñi ko solo wax nañ la ko muy Seydina mu imaam Muslim ak ñoom imaam Ibn Isxaaq eh, naka noonu wax nañ la imaam Maalik solo na ko ci imaam az mursal boo xam ne foofu dañ ne Xaybar lañ jóge woon ah sauf que imaam Maalik wax naa la léegi soloo na ko ci xadiis boo xam ne mursal la ndax mu ko jële ci sëriñam di Zayd ibn Aslam radiyallahu ta'ala anhu moom mu ne foofu yonent mi alayhi arrasa rasulullah sallallahu alayhi wa laylatan bi tariqi Makka ba pare wa wakkala bilaalan an yuqidahum lissalaa faraqada bilaal wa raqadu xatta stayqadu wa qad talaat alayhim ash-shams seydina zayd ibn aslam muy riwaay boo xam mursalun saxiix la mu ngi ci muwatta imaam maalik moo ko jële ci sëriñam boobu mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam dafa nelaw ci yoonu màkka bi ci feewu bi fajar gi waaj a jot fekk laata muy nelaw dafa chargé seydina bilaal mu yee leen ngir ñu julli Seydina Bilal nelaw ñoom ñu nelaw Seydina bilaal après mu nelaw mooy comme ñu wax na le ñu gisoon ci riwaay yële mu ne hatta istayqadu wa qad tala'at ash ba ni ñu yeewoo fekk jont bi taxaw na jóg na kon loolu nga gis loolu mooy xadiis boobu lu la wax këne ci yoonu Makka la woon am na riwaay imaam Ibn Mas'ud bi waxuma la fan la wax moom dane Hudaybiya la Hudaybiya lañ jóge seydna ah, eh, ibn abdallah ibn mas'ud ibn abdin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma te yooyu imaam abu daawud moo ko solo as-sijistaaniyu imaam seydna abdallah ibn mas'ud mu ne aqbalna ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam zamanal xudaybiya fekk ñu ngi jóge woon na xudaybiya yonent mi alayhi salaatu salaam ne man la yaqla'una lay man la yaqla'una fa qaala Bilaal ana Seydina Abdullah ibn Mas'ud nee na Xudaybiya lañ jóge mooy ci année sixième bi avant ñuy ak ci Xaybar ci lañ jóge woon Xudaybiya di ñibbi ba ñëw ba ci yoon bi yonent mi alayhi salaatu salaam fekk guddi gi bon ñu ñu wu mu ne kan moo ñuy surveiller fajar gi neena Bilaal ne man fanaamu hatta talaat ash-shams ñu nelaw ba ni nga xam ne ci la jant bi jóge mu ne fastayqadha an na yonent mi alayhi salaatu salaam daal di yeewu ne leen def leen if'alu kama kuntum taf'alun mooy def leen comme ni ngeen doon def comme si bu ngeen biddantiwun jël leen seen ki ngeen jàpp après ngeen julli ñaari rakk après ma jiite leen ñun ñépp kon lool gis nañ affaire boobu mu ne Seydina Abdullah ibn Mas'ud ci boppam mu ne Bilaal la woon Bilaal moo ne woon mooy chargé wu sauf ko moom dañoo soloo ci moom Seydina Abdullah ibn Mas'ud moom mu ne ci beneen riwaaya boo xam ne moom dane man maa doon man la man maa doon garde ndax nee na yonent mi alei satu salaam dafa laajte ne man yax lay la te lool ci ghazwatul Hudaybiya tamit la ne fa lañ jóge riwaaya boobu riwaaya boobu it euh, euh, euh, mooy boo demee ci imaam Abu Dawud da koy soloo léegi mu ne kii nu mu tudd na ne yonent mi aleyhi salaatu salaam da ne euh, non pas riwaay kii pas pas imaam Abu Dawud euh, pas imaam Abu Dawud voilà moom soloowu ko euh, mais boo demee imaam al-Bayhaqi soloo na ko voilà imaam al-Bayhaqi soloo na ko moom. muy muy riwaay boo xam ne daanaka moog càllale imaam Abu Dawud bi sorewuñ waaye foofu Seyna ñu jëlug Seyna Abdullah ibn Mas'ud mu ne dañoo insarafna min ghazwatil Hudaybiya dañoo jóge ghazwatul Hudaybiya yonent ma lay saar saam ne kan moo ñuy gardeel nee na Seyna Abdullah nee na fa qultu ana ya Rasulullah Seyna Abdullah ibn Mas'ud ne man ma ne yonent ma lay saar man yow ndaw yàlla li nee na yonent ma lay saar ne ko déedéet mu waxaat ko waxaat ko mu ne ko man ba ni nga xam ne ci laay ne nee na man man ma biddanti ma leen di gaar biddanti voilà léegi kon gis nañ loolu am na yeneen riwaaye yoo xamante ne ni ñoom dañ ne ah ndax Xudaybiya lañ wax yooyu gis nañ ko léegi nag mu am yeneen yu niroog yi mooy bu Seydina Imran ibn Husayn bi sauf ko foofu naa Imran ibn Husayn waxul fan la waxul fan lañ jóge woon Seydina Imran ibn Husayn waxul fan la ñu jóge woon bi nga xamante ne nii ci la leen biddanti gi di dal voilà loolu waxu ko waaye Seydina Abu Qatada al-Haris ibn Rib'i al-Ansari soloo na lu mel nii waaye moom it koo xam ne dañoo biddanti mais waaye waxul fan la léegi nag détails yu riwaaye yii yépp incha allah